muy masalaam est-ce que hal yajuuzu hal yajuuzu hal yajuuzu at-tawaafu ala al-ba'iir aw hal yajuuzu at-tawaafu ala as-sayyaara aw yaju hal yajuuzu at-tawaafu ala al-skateboard aw hal yajuuzu at-tawaafu ala at-trottinette aw hal yajuuzu at-tawaafu ala al-farasi ak yu mel noonu mooy est-ce que man mën naa war yéeg dara di tawaaf hein yéeg dara di def tawaaf bi loolu parce que waxoon nañ la riwaaye yi nga xam ne yu seydinaa jaabir ibnu abdillah seydinaa mawlaana ibnu abbaas seydinaa aysata radiyallahu taala anil jamii ñoom ñi ñépp solo nañ ci ñoom que ne yonent bi sallallahu alayhi wa daal dinay wër kaaba gi alal ba'ir ah te eh, riwaaya imaam eh, kii bi ibn abbas bi radiyallahu taala anhu mooy bi mu ne yonent bi alayhi salaatu salaam wër na kaaba gi alal ala ba'iri kullama ata rukna ashaara mu ne day joxoñ ah, Euh, bant bi mu yoroon lay joxoñe li nga xam ne mooy ar na muy alxajarul aswad hmm? léegi loolu noonu dañ la ne woon mu indi masalaam est-ce est-ce que kon mooy mbir mi nit ki mën naa mën naa di euh, euh, tawaaf ci kaw waram ndax yonent mi aleyhi taafa annabiyu sallallahu alayhi wa sallam fi xajjati alwadaa'i ala ba'ir yastalimu rukna bi mihjan hmm? comme li mawlaana ibn Abbaas waxta ñu wax ko léegi eh, radiyallahu loolu dañ naan la masala la moo xam ne boroom xam-xam yi raxmatullaahi alayhim dañ cee wute boroom xam-xam yi dañ cee wute est-ce loolu mën naa ne wala mënu la ne at-tawaafu al-ba'iir waaw ku mel ni xanafiya yi maalikiya yi raxmatullaahi alayhim ñoom dañu ko aaye am na tamit benn mbooloo boo xam ne ci shaafiiya yi comme ñoom al imaam al maawardi comme ni nga xam ne noonu la ko al imaamu an-nawawiyu rahmatullahi alayhi daal di tuddee ci shaafi'iyya yi rahmatullahi alayhim ko mel na al imaam al maawardi ak abu tayyib ak al abdari ñoom ñépp dañoo jàpp ne ci min al shaafi'iyya këne mbir mi mooy ne eh, daganul da këne mooy dañuy eh, déedéet ku nga xam ne mooy tawaaf ci di war déedéet loolu nit ki du ko def lu dul ci kaw ngànt voilà tënk boobu lañ ci teg lu dul ci ngant waaw lu dul mu am loo xam ne moo war a tax ñu war koo def mooy ngànt mais paa nga ñëw nii rek yor war sa sa gëléem di tawaaf wala nga yor sa oto di tawaaf wala sa skateboard wala nga yor sa trottinette wala yu mel noonu déedéet loolu day nekk lu dul li nga xamante ne mooy ci euh, euh, euh, ci aajo waaw fekk yow nga soxla ko daruura mooy tax waaw ta loo xam ne nécessité la nga soxla war ngir mën a tawaaf loolu lañ lay may nga def loolu le beneen wax bi muy waxu li ëpp ci Shafi'i yi comme li al imaam an-Nawawi rahmatullahi alayhi daal di wax ne loolu mooy wax bii nii nag mooy li nga xam ne moo li gën a siiw ci suñu ngir te mooy li gën a dëgër inchaa allahu taala min ash-shafi'iyya kene affaire bi ñoom xilaafu lawlaa la voilà mooy sibuñu ko fen mooy terewuñu nit ñëw tawaaf dara dalu ko bila sax da cay mooy mooy mooy mooy moo tax mu ne moom al imaam an-Nawawi bu dee ne fa in kaana li ghayri udrin jaaza bila karaaha lakinnahu xilaafu lawla mu ne moom al imaam an-Nawawi rahmatullahi alayhi mu ne bu dee dafa nekk loo xamante ne nii li gayri la mu ne kon amul ngànt ah kooku jaasa bila karaaha ci ñun Shafi'i yi loolu mooy mën naa nekk nit ki mën naa war même bu dee ne amul benn gànt bilaa karaaha ci loo xam ne kenn sibu ko ak sibeel sax da cay amul kenn sibu ko waaw wala waaye nag mu ne waaye nag loolu lakinnahu xilaafu lawlaa mooy dafa wuteeg li gine yeey waaw xilaafu lawlaa moom moo gën a mooy mooy mooy ne bon li gënoon a yey moom ci koo xam ne amul ngànt dara dalu ko amul lenn loo xam ne mooy tax mu mu mu mu mu jëlu skateboard wala war mbaam non euh, war géléem géléem waaw <laughs> ah, war géléem wala fas loolu noonu kooku walla oto kooku moom nga xam ne dara dalu ko mooy li gënoon nag ci moom voilà buñ la nee xilaaful awla mooy li gën a yeey bon li gën moo doon mu def kook tànkam mais bu ko defee lii du sax àggul sax ci darajaay sibeel mooy avant darajaay sibeel mooy lii moom moo gën a mooy garaaw xilaaful awla mooy bon def na rek lu gën a yeey waaw même xanafiya yi sax rahmatullah alayhim euh, ñoom dañ koy tere am na ci ñoom ñoo xam ne dañ naan dañ koy sib waaye par exemple maliki yi ñoom dañ cee dañ koo tere même même même même ñoom ñii xanafiya yi dañ koo tere mais am nañu naan ci ci ñoom ne ak si ak ci cibeel la toll. Hmm? Eh, waaye li gën a dëgër nag seen ngir comme li nga xam ne moom la al imaam Badruddin al Ayni wax ci Umdatul yi ne affaire bi eh, te ñu jële ko tamit wax la tamit duñ jële direct ci al imaam Abu Hanifa. rahmatullah mooy ne bu dee ne nit ki dafa ñëw tawaaf war gëléem wala mu tawaaf liñ fi wax yéegi yi ñuy war nii mu war yéeg ci monture daldi di tawaaf kooku te amul benn ngànt kooku fekk mu ngi màkka dañ koy wax mu mu mu reprendre waaw da bu dee màkka la nekk dañ naan ko reprendral sinon nag comme que ñoom dañoo jàpp ne dox bi dañ koo war a dox bu dul loolu mooy day rendi dara voilà mooy nag bu dee mu ngi màkk jarul muy rendi mooy waa ji war te dara dalu ko amul benn ngànt kooku mooy waajib la bàyyi parce que waa Maliki yi loolu laa doon wax ne la traité woon nañ ko ci Zadul Hujjaj ci beneen façon mooy ne ci Zadul Hujjaj dañoo gisoon bi nga xam ne ci lañu gis mas'alaam waajibaatu tawaaf bi ñuy gis li nga xam ne mooy waajibaatu tawaaf ci leen gise woon lii voilà parce que maalikee rahmatullah alayhim dañu ne tawaaf bokk na ci te ñoom waajib wax nañ la ne waajib ku ko bàyyi nooy def ah waajib bàyyi da ngay da ngay da ngay rendi dara waaw loolu moo tax ñoom ñu jàpp ne képp koo xamante ne nii képp koo xamante ne nii ah waaye moo ñoom ak xanafiya yi nag côté boobu ñoo ànd li mooy que ne bu dee mu ngi màkka mu dellu euh, fekk mu waroon def def tawaaf bi mais mu delluwaat mooy réparé waat tawaafaat sans war bu boobaa grawul amatul lu mu ciy def mais liñ la bëgg a wax ñoom mooy bu dee da koo bàyyi ba dem kooku moom foo jaar mu ren di dara waaw ñoom nag bi ñuy wax lool ci waajibaatu tawaaf dañ cee boole dox ak tànk ne loolu obligation la lu war la ci kiy tawaaf mu def ko tànk bu dee ne bokkul ci dawul azar ñi nga xam ne dañoo am ngànt comme handicapé yi ñooñu man mooy dañuy dañuy toog ci seen fauteuil di kii wala ñi nga xamante ne nii mooy dañoo feebar. ñooñ mën nañoo war dara di de di comme ñu tegal leen fauteuil koo xam ne moom du handicapé mais dafa feebar ba il faut ñu def ko noonu wala ki nga xamante ne nii fokk mu yëg gëléem wala dafa feebar moom dox bi day metti ci moom wala mënu la dox kii kooku noonu ñooñ ñëpp ñëpp foofu moom ñëpp a d'accord ne kooku moom day war te bu waree dara du ko ci fekk mooy du fay dara mooy amul be dara luñ koy luñ koy rendiloo après léegi lii mooy wax yi ah kon gis nañ ne xanafiya yeeg maalikiya yi rahmatullah alayhim ñoom dañ ne affaire bi ñoom dañ koo jàppe ne dox ak tànk waajib la waaw nit ki fokk mu buy tawaaf day dox ak tànkam nit ki buy tawaaf day dox ay dox ak ay tànkam léegi nag lu dul mu nekk koo xam ne ci dawul anzar ñi nga xam ne dañoo am ngàntu ngàntu dem war a dem euh, war ndax mënuñoo def leneen lu dul loolu ñu ne kooku moom dañ koy bàyyi mu def loolu waaw moom mu war mais bulul kooku ku fi war ku ne yow tere nañ la ko te boo ko defee fekk yaa ngi màkka da ngay reprendre sa war sa tawaaf bi bu dee nekkoo Makka nga daal di def lan mooy nga reen di daf léegi en tout cas li nga xam ne mooy ngiiru Shafi'i yi mooy dara newu ci xilaafu lawlaa rek waaw xilaafu laa la mooy nag dafa bàyyi bàyyi def na loo xam ne lu ñu gën a la daal waaw lee daal moo gënoon a yey mu def kook tànk mais nag bi mu ko defee kii te amul benn ngànt kooku dara newu ci léegi nag ginnaaw li où sont les dalil waaw où sont les arguments ana argument yi ku ne ak lan bu ñu paree ci lool lan mu gën a dëgër ci affaire yi insha allah ñu ne la dalil yi dalil yi bu dee waa waa ñu njëkk ñi muy ñi gën mag muy xanafiya yeeg maaliki yi rahmatullah alayhim ñoom dañ ne yonent bi alayhi salaam lan moo tax ñun ñu wax lool mooy mooy xam nañ ne suñu boroom dane wal yatawafu bil baytil atiq waaw wal yatawafu bil baytil atiq waaw wal yatawafu bil baytil atiq te nañu wër ci néeg bi nga xam ne mooy néeg bu tedd bi danañu wër ci néeg bu tedd bi ñu ne loolu moom nit tànk la koy defe te yonent bi aleyhi salaatu salaam tawaaful qudum bi gis nga tànk la ko defe ñu ne leen mais attendez ñu ne lool moom duñu ci ñëwaat di répété waat yi parce que gis ngeen ko fi gisati ko bi ngay gis ndax ci jataay bi nga doon gis est-ce que mbir mi yonent mi aleyhi salaatu salaam tawaaf bi tànk la ko defe wala dafa dox xabba salaasan wa masha arba'an loolu gis nga ko ah yooyu moom leer na wala ak saa yi ne saa yooyu leer na mooy tànkam la ko defe ak bala alxajarul aswad yooyu leer na léegi nag ñu ne kon loolu ñun duñ ci ñëwaat luy wane ne tànk te aaya bi ci kaw aaya bi zaahiru aaya bi mooy nit ki mooy war mooy mooy wëral boppam waaw waaw yatuufu bi nafsi mooy wëral boppam waaw ku ku war nag kooku moom mooy mooy moom moom du boppam lañ waral du boppam lañ euh, wëral du moom moo wëral boppam ne dañ koo wëral daa am loo xam ne daa am luy wër ak moom voilà tuyfa bihi mooy dañoo comme li imaam al-Qurtubi di wax ah bi muy wax ne Euh, euh, am na ñu ko ñu ko ñoo xam ne nee nañu tawaaf warta dara dalu la man naa nekk mu ne waa jumhuur nag daal di koy wedd daal di koy bañ waaw mu ne ñoom nag ñu ngi ko teg ci ñu ngi moy ci zaahiru aaya bi wal yatawafu bil baytil atiq ah wa zaahiruhu an yatuufa at-taa'ifu bi nafsihi wa man taafa raakiban innamaa tuifa bi tuifa bihi wa lam yatuf huwa bi nafsihi voilà mooy ñoom loolu lañu wax dañoo jàpp ne zahiru aaya bi daal mooy nit ki mooy wal yatawafu mooy verbe bi pour euh, sujet mooy nit ki moo koy def alors que ku war yow gëléem gi moo moo moo wër ak yow <laughs> ba pare ñu ne en plus am na yeneeni ilal yonent bi nga ne nga ne leen mais attendez yéen bon léegi eh, bon wala nañ leen bàyyi ngeen continuer ñu ne ta nga ñu ne leen ba léegi xaar leen mais léegi xadiis bi nga yu xadiis yi nga xam ne yu sayyidatu Aïsha sayyidina Abu euh, Abdullah ibn Abbas ak ñoom sayyidina Jaabir yooyu yi nga xam ne dañu ne yonent ma lay saaf saaf wër na ala ba'irihi nu ngeen koy def est-ce que da ngeen naan ñu ne non loolu saxaaba yooyu wax nañ la lan moo tax mu wëre noonu te tamit Abu Tufayl tamit daal dina koy wax al waxoon na tamit moom ba mu gisee yonent bi alayhi salaatu salaam ah muy wër ci kaw géléemam après nee na ma gis ko ca côté Marwa ca Marwa mu war ñoom moom dane nit ñi dañ koo wër saxaaba yi ci boppam wax nañ li tax waaw ñoom wax nañ li tax yonent bi alayhi salaatu salaam war Euh, Abu naa ak Seydina Mawlana Ibn Abbas ci boppam nee na yonent xadis mu ngi ci saxiix yi mu ne yonent ma lay saa saam dafa génn nit ñi naan yonent saa salaama bi muy bi muy bi muy tawaaf bi muy tawaaf même saa yu bayna Safa wal Marwa bu loolu dinañ ci gën a ñëw côté boobu ah ak muy beneen ponk boo xam ne dinañ ko gis nit ñi naan hada Muhammad hada Muhammad ba jigéenu Quraysh yi sax génn ngir xool ko dañ koo gëj a gis ak xale yeeg yooyu nit ñi fees del yonent bi alayhi salaatu salaam daal di war ñu ne loolu mooy xik loolu moo ko poussé mu war voilà loolu moo ko poussé mu war sinon tànkam la woon tànkam la ko doon defe mais nit ñi bari te tamit gis nañ ci yeneen riwaaya sayyidatu Aisha nee na yonent bi alayhi salaatu salaam dooruñu woon dóor nit ñi ngir ngir di ko xàllal yoon waaw bañoon nag buy def ak tànkam nit ñi fees fa del nit ñi di ko xàllal yoon di dóor nit ñi ilayka ilayka ilayka <laughs> moo tax beneen saxaaba ma ne amul woon loolu gis naa yonent bi alayhi salaatu salaam mu mu yéeg ci gëléemam bi tawaaf ah te amul woon ay ilayka ilayka ilayka soril nii sorileen nii mooy dóor yooyu gaa yi di xàllal borom daraja yi nee na ngir ñu mën a jàll di leen frayer un chemin parmi le le le public mu ñu ne yii nii yëpp saxaaba yi kon wax nañ ñu lan moo tax waaw karaahata an yudraba anhu naas da doon bañ comme li sayyidatu Aisha radiyallahu anha da doon bañ ñuy dóor nit ñi ah ñuy dóor nit ñi ngir xajal ko place waaw kon nag affaire bi lii leer na ko waaw kon xam nañ ne kon dafa amoon lu tax dafa amoon lu tax moom yonent bi sallallahu alayhi wa sallam mu daal di woon war te Mawlaana Ibn Abbaas it loolu la wax dane nit ñi isdahama gaa yi da doon bañ isdiham gi mooy bousculade yi nit ñi di kii moo tax yonent bi di puusante wala ñuy puus nit ñi ngir mu jàll moo tax mu war te lool benn affaire la ñu ne am na beneen sagesse boo xam ne Seydina Jaabir radiyallahu anhu waxoon na ni boo seet mooy ne Seydina Jaabir radiyallahu anhu dane woon nit ñi dañoo génn mbooloo mu bari waaw mbooloo mu baree baree baree baree bari ñëw ci yonent bi alayhi salaam ba ba muy woote ba mu bëggee ak ñëw ci moom ngir lan ngir ñu roy ci moom li nga xamante ne nii noonu lay aje kon nag comme que dañuy roy ci moom looloo taxoon mu ko defee nit ñi mën koo gis waaw mën ci moom loolu it beneen sagesse la woon boo xam ne ndax moo ne xudu anni manasikakum ñii ne lii nii lépp day wane ne te yéen sax waa yéen ñi wax la lee mooy euh, Shafi'i yi kom li imaam an-Nawawi rahmatullah wax ne waaw war bi xikma bi saxaaba yi am na yu ñu ci wax mais am na képp koo xam ne tamit mooy da nekk comme da taxawe comme li place yon li yonent bi saa salaam taxawe woon mooy koo xam ne euh, nit ñi dañuy roy ci moom wala da leen war a jàngal ni ñuy aje wala mu wan leen kooku mën naa war ngir ñu gis ko waaw walla mu am koo xam ne dafa feebar feebar bi lan moo koy wane parce que yaay ummu salama te waxoon nañ ko ci xadiis bi weesu biñ doon gis ne yonent bi sallallahu alayhi wa sallam bi nga xamante ne ta mu ngi bi mu ngi ci sax yi mu moom yaay eh, sayyidatu ko ko tuddati ah, salama radiyallahu anha bi mu ne damaa ma wax ko yonent bi alayhi salaatu wassalaam mu ma tuufi min wara'i naas wa anti raakibatun wa anti raakiba voilà nee na mu ah, yonent mi aleyhi salaatu salaam dafa ma ne ma tuuf dama woppoon ci aj gi fekk ma wopp ma wax ko ko mu ne ma tuuf yi yow yaa bint abi umayya muy yow ummu salama tuuf wëral waraa annaasi ci ginnaaw nit ñi wa anti fekk yow raaki nga war ñu ne loolu illa feebar en tout cas suñu masala mi kon yaay umu salama yonent mi aleyhi salaatu salaam wax na ko mu wër kaaba gi war ñu ne kooku it feebar loolu it ci tax tax yi la ilal yi tax yi nga xam ne yooyu ñii ñii yépp boroomi ngànt lañ waa ji nga xam ne day jàngale nit ñi war koo roy waa ji nga xamante ne nii moom kilifa la goo xam ne nit ñi moom lañuy roy day bañ nit ñi di lan di bousculer ndax moom wala ñuy puus nit ñi ndax moom mu daal di war ñu ne ñoom lii nii lépp day lii lépp dalil la pour ñoom luy wane ne kon kii rek lañ ko permettre kon saxaaba yi wax nañ ñu li nga xam ne moo taxoon yeneen time alay saar saam war siinoo moom tànkam la doon defee waaw euh, léegi bi nga xamante ne nii loolu lañu wax ñu mu des mu des ñan waa euh, mooy beneen boor bi ah yéen ñu ne non non non taxawal Euh, bool bu bool li ñu ci benn dalil ñu ne ban ñu ne mooy waxoon nga ko xadiis bi nga xam ne al imaam Abu Dawud rahmatullah alayhi moo ko soloo ci sunanam te mawlaana ibn Abbaas ne qadima rasulullahi qadima an-nabiyyu makkata wa huwa yashtaki fa taafa ala raahilatihi fa lamma ataa ala ar-rukni istalama bi mihjan fa lamma faragha min tawaafihi anaaxa fa salla rak'atayn hmm? muy xadiis boobu lu tax doo ñu ko ci booleel ñu ne la xadiis boobu yow est-ce que soxla nga ñu booleel la ko ci xadiis boobu gisoon nañ problème bi ci am de <laughs> hein mooy xadiis boobu noonu euh, nga xam ne daa am ci tàllale bi Ziyaad ibn Abi euh, Ziyaad hmm? nga xamante ne nii dane woon mbir mi mooy ba ñu nee wax ja dañ doon wax te imaam Ibnul Qayyim rahmatullah alayhi doon wax naan euh, non maanaam Ziyaad Yazid ibn Abi Ziyaad voilà Yazid ibn Abi Ziyaad te imaam Ibnul Qayyim naan in kaana mahfuuzan ba ma ne woon laysa bi mahfuuz hadis mooy hadis bii de bu dee ne dañ bu lu ñu téye la mooy kon mbir mi fi ihda umari benn ci umra mi la woon waaye waruloon a nekk li nga xam ne mooy ajam gi ma ne woon non loolu ajji la doon wax sauf que mbir mi du loolu mooy hadis bi laysa bi mahfuuz comme ni nga xam ne noonu la ko al imaam al haafiz ibn Kasiir leerale ci al bidaaya wan al te Yaziid ibn Abi Ziyaad huwa da'if voilà kon nag yéen seen loolu que ne yonent bi bu doon wax ne Mawlaana Ibn baas da ne yonent bi sallallahu alayhi wa sallam dafa dëgmal Makka wa huwa ta moom xaalam kii mooy da doon souffrant la woon da doon dafa woppoon fa taafa ala rahilatihi mu daal di wër ci kaw warwaayam ah, ba ni xadis bi jeexe ñu ne loolu day wan ne kon dafa feebaroon ak ñu ne la kon euh, ñu ne kon bëgg ngeen ñu booleel ñu ne noo kon dindil kon feebar bi bu sayyidatu ummu salama bi doy nañu sëkk moom yonent bi alayhi salaatu wasalaam moo ko digal léegi nag waa beneen côté bi ñu ne leen yéen ana seen dalil luy wane ne loolu mën naa nekk ah ne yéen ngànt yi ñu fi wax ñu ne ngànt yi nii tekkiwul ne lool kese la waaw ngànt yii nii dëgg la tekkiwul fenn que loolu kese moo taxoon waaw que ne nit ñi rashuhu ak kasuru alayhi ak daroon bañ izdiham ak loolu. loolu ak awuli yuqtada bi loolu kese taxul waaw ndax bu doon ne loolu noonu day wane ne man loolu kese la yonent mi alayhi salaatu salaam doon na ko leeral fenn la waxul ne tawa léegi nag illa hada waaw war na war na yaay ummu salama war na waaw te moo ko warloo dëgg la dafa feebaroon waaye nag mënuñu koo yemale tax tax bi ci loolu kese waaw mooy képp ku ko def kenn du la ne war sa kii bi baaxul parce que yonent mi alayhi salaatu salaam yéen premièrement bu dee côté wopp bi moom xam nañ ne demewul loon noonu ndax xadiis boobu noonu wérul waaw te wër na wër na war wër na ak dox tànk loolu lépp kon war bi day wane ne ba mu ko defee lii day wane ne mën naa nekk waaw même bu dee ne dëgg la nit ñi bari woon nañu kii nañ loolu mais nit ñi ba muy dóor a tawaaful xudum nit ñi bari woon nañu ah ba muy dóor ak agsi nit ñi bari woon nañ te tànk la ko defe beneen bi dëgg la mën nañ ne ifaada moo pon ay nit waaye nag loolu day wane ne hada jaiz lii lu mën a nekk la waaw ba moo tax ñu wax li ñu wax képp ku fi tawaaf war ci dara kooku tawaafam yàqul dara la dul waajib boo xam ne dañ naan waajib ku ko bàyyi après dañ lay ku ko bàyyi après dañ lay dañ dañ lay rendiloo dara ak dara lañ la dul rendiloo kenn du la rendiloo dara ah kenn du la rendiloo dara aywa léegi ñu ne kàntaa wax ji nga xam ne moom ngeen wax ci aaya bi naan euh, waaju war ay waaju war fii wëg yooyu euh, day wane ne euh, kooku wëralul boppam dañ ko dañ koo wëral loolu moom dese naa dëgër moom waaw loolu moom loolu moom lu desee dëgër la moom <laughs> waaw kene ki war moom moom wëralul boppam dañ mooy dañ koo wër mooy kii bee ko wëral déedéet mooy dafa nit mën naa wër wala ya tawafu wër ci kaw dara mën naa ne faafa ala ba'iri lu loolu la Mawlana Ibn Abbas wax ah dane anna rasulallahi sallallahu alayhi wasallam taafa ala ba'ir dafa war ci kii waxul taafa anhu al ba'ira ah. waxul ne taafa anhu al ba'ir gëléem gi moo ko wëral mooy mel mel ni gëléem mooy ma ne loolu moom leer na waa manuñu ne waa ji war wër kon da ngeen bëggoon a yonent ma la saa saa lim def kon wërul gëléem gee doon wër de <laughs> gëléem gi moom mais kan moo conduire gëléem gi bu ma nee man man man man dem naa Dakar fekk sama oto laa demee man mais est-ce que kenn man na maa tere ne ma man loolu noonu mooy man sama dem Dakar euh, comme si euh, tànk rek lañ ko mën a déggee man ma dëkk Thiès ne dem naa dakaar kenn manu la ne yow doonoo yow demoo oto bi moo dem wala oto bee la yóbbu kenn du ne li nga wax juum nga li nga wax kay juumu ma dem naa dakaar man maa dem waaw même bu dee oto laa ware laa yéeg walla fas wala mbaam wala yooyu mooy dem naa Dakar kuy wër kenn dara taafa bi hiiw kenn waxu fi taafa anhu taafa <laughs> anhu ba'iru déedéet waaw taafa alal ba'ir moom moo wër mais bi muy wër ci kaw gëléem lii waaw moo koy conduire gëléem gi di kii bu boobu di di dem <laughs> loolu moom simple na quoi kon nag wal yatawafu bil baytil atiq loolu ci la loolu moom ci la ñu ne la eh, eh, aaya boobu sax nga wax yonent mi alayhi salaam mooy leeral alxuraan waaw bi mu defee tawaaf ak tànk tawaaf yéeg ki lañ xame ne lii nii mooy aaya bi kon yii yëpp lay tekki loolu lay wane day wane ni tout ça aaya bi da koy tekki wal yatawafu moom mi nga xam ne mooy leeral alquran wan nañu ne kon wal yatawafu bil baytil atiq day nekk ak lan ak tànk waaye day nekk ak li nga xam ne nit ki fekk nit ki war voilà lii la moo tax Euh, léegi lii mooy dalilu ku nekk léegi am na lan moo ci gën a dëgër dañ naa insha allahu taala waxu Shafi'i yi ñooy li gën a lëng kene képp koo xam ne dafa tawaaf war même bu dee ne ci zaadul xujaaj li ñu dëgëraloon mooy waxu Maliki yi baax na sax ba foofu bi ñuy wax waajibaat yi ci lañ ko dugale woon ne mbir mi il faut waa ji def kook tànk mais Euh, après euh, quelques kii après dañoo gis ne li gën a dëgër que mbir mi ku war même bu dee amoo ngànt dara newu ci waaw xilaafu lawlaa sax mën na koo bañ a doon même xilaafu lawlaa bi imaamu Nawawi wax rahmatullah alayhi même loolu sax mën naa bañ a nekk xilaafu lawlaa mën na nekk ne déet mbir mi sax àggul foofu mooy ku war ak tànk ah mooy parce que ne lii moo gën beneen affaire la waaw parce que lii moo gën moom ngëneel gi ana la ne yonent ma alayhi salaatu ñaar yëpp la def te boo mooy te te boo seetloo affaire yi mooy comme li imaam al-Hafiz Ibn waxoon ne wër bi nga xam ne moom la wër yéeg ne mooy bi mu naan bi muy nootal ne première tawaaf bi comme li imaam Shafi'i wax rahmatullah alayhi tànkam la ko defoon mais bi nga xam ne xadiis yi nga xam ne day wax dafa war yooyu li gën leer li gën seeñ mooy ne benn ci ñaari tawaaf yi ci tegu la muy ifaada ak wadaa wala sax ci ñoom ñaari ñëpp waaw mooy ne kon manuñoo ne bii nii moo gën bu ci nekk yonent bi alayhi salaam def na ko même xilaafu lawlaa boobu sax amaana sax mooy sax àggul foofu mooy du xilaafu laa mooy lu ci waay def baax na mais nag à condition nga bañ a tamit di gêner nit ñi que euh, pousse nit ñi même bu dee ne ah solo nañu comme li al imaam Badruddin al Ayni wax ci Seydina Omar ibn al-Khattab radiyallahu anhu fekk euh, benn waay boo xamante ne nii euh, dafa doon euh, dafa doon war ak fasam la doon kii la doon bëgg tawaafe gaa yi gaa yi tere ko ko mu ne wayew lan moo tax ngeen may tere ma tawaaf ak sama war tawaaf lu tax ngeen bëgg maa tere ma war tawaaf léegi gaa yi bind Seydina kii Eh, nu mu tudd Seydina Omar radiyallahu taala anhu di ko wax Seydina Omar radiyallahu taala anhu ne ne tere leen ko kay mais xadis boobu noonu comme li imaam Badruddin wax ne affaire boobu kii la mooy munqati' la waaw nettali boobu munqati' la ki ko nettali fekkewul Seydina Omar ibnul Xattaab radiyallahu taala anhu wa ardaa waaw waaw kene fas <laughs> fas la waa waroon gaa di ko tere. Hmm? gaa yi di ko tere mu ne lan moo tax ngeen ma koy tere lan moo tax ngeen ma koy tere léegi eh, mu ne mu ne tere leen ñu ñu bind Seydina Omar ko ko kay dañ laan la xadiis boobu munqati' la waaw munqati' la kama qaala al imaam Badruddin ah al ayniyu rahmatullahi alayhi kon nag affaire bi affaire bi mu ngi noonu le voilà ah kon nag affaire baa ngoogu kon insha allah lii mooy li dëgër ci masala mi wallahu taala anhu wallahu taala alam parce que en fait Amr ibn Dinar boppam moo fekk moo moo jotewul Seydina Omar parce que Amr Sa'id ibn Mansur moo ko solo jële ko ci Amru ibn Diinaar mu ne benn waaye dafa wër ci fasam ñu tere ko ko mu ne lu tax kenn may tere may ma ma ma war bi kii ñu bind naaw Umar mu ne kii imna'u na ah waaw mu ne tere mu ne loolu munqati' la wa hadha munqati' waaw loolu moom dafa dog waaw loolu dafa dog bu ñu supposé woon ne sax affaire bi nañ ko jàpp nañ naan euh, comme li al-Muhibb at-Tabari wax mu ne wala al man'a fil xayli min al xuyala wa amaana li tax sax mu tere ko bu doon lool luñ jàpp la mais mooy dañoo jàpp lool parce que mbir mi dëgëru mooy nag ngir bañ euh, rëy rëy loo ak di puukarewu ci kaw lool la ko Seydina Omar radiyallahu ta'ala tere woon wallahu ta'ala alam kon nag bu ñu xamee loolu mooy kon képp koo xam ne dafa war comme ku yor skateboard daal di wër kooku mënuñu ne waa ji tawaafam baaxul tawaafam baax na kay. kooku nag bu ñu xamee ne kooku tawaafam baax na kon kay waa ji yor électrique ab ab kii di ko puus kooku it tawaafam baax na waaw waa ji yor ab kii di puus ab ab trottinette di teg tànkam ci suuf di puus di dem kooku tànk kooku moom même ñi ne sax foog mu dox ak tànk bu boobaa mënuñu ne waa ji sax tawaafam bu amul ngànt mënuñu ne day rendi deret parce que ah xanaa ñu ne ñaari tànk la te moom benn tànk la teg ndax comme que affaire <laughs> benn tànk ngay teg wala roulette yooyu rouleur xaw ma lan. xaw ma sax man nuñ koy waxe quoi hmm? yow nga xam dangay teg sa benn tànk ci suuf di puus xanaa ñu ne waa ji ñaari tànk lañ ko may moom muy teg benn waaye daal lu mu ci man di doon trottinette skateboard électrique li nga xam ne oto mooy ne yooyu ku ko wëri kenn manu la ne wóoroo léegi nag mu am benn affaire mooy à condition ak nga bañ a nga bañ a gaañ nit ñi wala di lor ña fa ne tamit waaw parce que bu dee yow sa yow ko ci électrique yi gars fii ngay dox ci mbedd mi benn nar laa fël mooy du duñu ñëw di ko yoonal naan gars yi ay wa léegi ñëw leen ngeen yor seeni seeni skateboard di dawal non dañuy bu dee da ngay lor nit ñi loolu dañ koy cere ngir ngar ndix ndax loolu ndax li ngay lor sa moroomu jullit moo xam ne dafa ñëw ngir jaamu yàlla kom yow waaw amu ngeen laa darara wala diraar amul lore bu lore waaye bu lor kenn waaw loolu la kon wallahu taala alam xadiis bi nag euh, muy këne yonent mi aleyhi salaatu salaam xadiis yi ko wax quoi te ñu gis ko moo ñëw di ci masala mi gis léegi boroom xam-xam yi rahmatullah aleyhim ku mel ni maaliki yi ak xanaabila yi rahmatullah aleyhim dañ cee tegtaloo mooy yonent mi aleyhi salaam dafa dafa tawaaf ci kaw ba'iram mooy jawaazu duxuulil idxaal bokk idxaalil masjidi alxayawaan almaquulil lahm waaw loolu benn affaire la mais it dañ cee jële beneen affaire mooy luy wane ne al comme ñoom li mu nekk seen mazhab muy euh, maalikee yi xanaa bi lay rahmatullah alayhi gëne bawlu alxayawaanil makulil laxmi taahir waaw mooy non seulement kon ñaari affaire la mooy dañ cee ne bokk na ci xadiis bii nii xadiisu mawlaana ibnu Abbaas bii ak yu sayyidatu Aisha bii ak ñoom sayyidina Jaabir yii ñoom sayyidina Abu Tufayli radiyallahu anil jamii que possibilité jël animal boo xam ne dañuy lekk yàppam ah ñu dugal ko ci biir jàkka loolu mooy lan mooy gëléem la yonent bi alei saa salaam ware te gëléem animal la boo xam ne dañuy lekk yàppam ah mais pa pa pa pour pour pour pour folklore mooy li xaaja comme li imam euh, euh, Ibn Battal wax ah mu ne fii fiihi jawaazu duxuuli dawaab allati yuqalu lahmuha al masjida idha tiija ila dhalik bawlaha la yunajjis bi xilaafi ghayriha min ad-dawaab al imaam ibnu rahmatullah mu ne xadiis bii nii dañ ciy jànge lan xew-xew bi nettali bii que ne yonent bi sallallahu alayhi wa taafa ala ba'ir wër na Kaaba gi ci kaw warwaay dañ ciy jàngale dañ ciy jàng possibilité dugal li nga xam ne mooy duggug daa dàbba yi bàyyi ma yoo xam ne dañuy lekk seen yàpp ci biir jàkka yi bu dee ne dañ koo soxla mooy du folklore bu dee ne aajoo tax comme ki nga xam ne dafa feebar wala tawaaf wala sax ki nga xam ne mais à condi même ki nga xam ne dara dalu ko mais mu tawaaf ak gëléemam mais à condition yi ñu la wax sànq mu bañ a nekk koo xam ne day gaañ gaañ yi léegi nga ne mais yow yow xam nga ne Kaaba instant bii nan lañ fay dugale gëléem ma leen noonu ñun nekkuñu ci wax ne nit ki demal nga def loolu mais dama laa bëgg dañu la bëgg a wax masala bi du loolu masala bi mooy est-ce que bu ku ko def mbiram baax na wala baaxul loolu lañ lay wax <laughs> waaw kantaan na ko nit defi waa ji doon waa ji noonu wax image bi ñu wan bi ma waa ji wanoon ma euh, kii bi waa ji kii skateboard mais boo xamee ne possible na mooy da nga ciy a xamee ne kooku possible la ndax en tout cas doxul ak tànkam dafa war comme ki nga xamante ne dafa war moom lañ doon wax ki tingoom it pare ki ñu tingoom moom itam doxul hein <laughs> voilà léegi bon euh, lan lañ doon waxati sax mooy bu fekk dugal bàyyi ma boo xam ne dañuy lekk euh, imaam al ibnu Battal mu ne boo xam ne dañ ko dañuy lekk yàppam possibilité ñu dugal ko li nga xam ne mooy jàkka mu dugg jàkka bu dee dañ ko soxla lu tax ndax li anna bawlaha laa yanjus waaw ndax laa yunajjisuhu ab mooy bu sawee bu bé bu mbéewalee bàyyi mu boobu mooy du du du du du sobeel jàkke waaw parce que bi xilaafi mu ne wuuteeg ghayriha min dawaab yeneen yi nga xam ne kenn du lekk yàppam en fait xanaa bi xanaa bi la yi Maliki yi ak xanaa bi la yi rahmatullah yi ñoom dañoo jàpp ne animal bi nga xam ne dañuy lekk yàppam foog naa masala boobu si gisoon nañu ko si si gisoon nañ masala bi si kon dañ koy junj nii rek parce que euh, léegi léegi léegi léegi rappel ana kan moo fàttale fàttaliku fan lañ ko gisoon bañ a gis masala bii kay gisoon nañu ko <laughs> walillahi alhamdu wal minna léegi nag yéen a ci des wax leen ma wax leen mag fan lañ ko gise woon ana ban xew-xew ci siira bi lañ gise woon masala bi te yaataloon nañ ko walillaahil hamdu wal minna walillaahil hamdu moo doon fan hein wo ku ko fàttaleku ku ko fàttaleku mooy mooy mooy xaadisatu al uraniyin waa ukal waa ñooñu nga xam ne ñoo ñëwoon mooy uraniyuuna yi ah, xanaa kay du ngeen ma ne fàtte ngeen nag uraniyuuna yi nag ñooy ñan <laughs> wo xanaa nag waxuma fi lu bees <laughs> fàtte fàtte fan lañ ko waxe woon sax loolu mën naa d'accord waaye kanta fàtte xaadisatul uraniyiina qissatul uraniyiina nettali uraniyuuna yi loolu nag moom waru la nekk nag loo xam ne nag lu bees la nag wax dëgg yàlla <laughs> en fait waa ay góor la woon yu bàyyee ko Ukal ak Urayna yooyu ñëwoon Medinatul Munawwara ala saakiniha damay rappeler rek mais lii gisoon nañ ko ala saakiniha afdalu salaatu wassalaam bañ ñëwee ijtawul Madina comme ni ko Mawlaana Anas ibn Malik radiyallahu nettalee xadiis mu ngi ci saxiixayni mooy ngelawu Medina bi dugg leen ñu feebar yonent bi alayhi salaatu salaam boole leen akum sàmmam ab sàmm <coughs> ki nga xam ne pasteuram la woon da ko doon sàmmal ay ay mooy sàmm géléem yee xar yeeg yooyu jur ji ne ngir mu ànd ñu ànd ak moom ba ca àll ba bu ko defee premièrement ñu changer air deuxièmement mu daal di leen fajalan jël boole leen meewu géléem gi ak ak ak sawum géléem meewalu géléem bi daal di leen koy dox boole leen loolu ñu naan ko gars yi ba ñu ko leen boole loolu ñu naan hein ñu wér après ñu daal di ñëw amul dara luñ fayee euh, sàmm bi ñu daal di koy rey bënn bët yi tàngal ay ràbb bam bam bam ñaw ñu bënn bët yi takk ko rey ko vraiment xabaar bi ñëw ci yonent bi aleyhi salaatu salaam mu daal di leen dàqil ñu ñu jàppi leen boobu gisoon nañ masala bii waaw mbéewalu adimoo yi ban moo ci laab ak ban moo ci laabul maaliki yi ak ak shafi ak ak ak ak hanabila yi rahmatullah ñoom dañoo jàppoon ne affaire bi mooy xayawaanul ma al loolu moom bi nga xam ne dañuy lekk yàppam animaux animal yooyu animaux yooyu seen seen mbéewal dafa laab mooy ne moo tax sawum jëleem li tax yonent bi alayhi salaam di ko naan mooy ne bu doon sobe la te moom moo ne defuñu buur yàlla deful li nga xam ne mooy mooy faj ah, ah dawaa ummati fii fii fii fii ma xurima alay yonent bi euh, xurima alayha suñu borom deful li nga xam ne mooy faj sabaw xeet ci li nga xam ne daf leen ko xaraamal waaw mooy an najaasatu dafa xarama consommer te dafa xaraama jaay waaw dafa xaraama consommer mais dafa xaraama sax di ci shiraa'u aka aka aka bay'u ka jënd ka jaay di ci yaxantu kon nag naka la ñuy jëlee ak di ci faju mënoo jël sobe di ko fajoo te yonent bi alei salaatu salaam nee na buur yàlla deful li nga xamante ne nii mooy sama pajuk wérug sama xeet ci loo xam ne daf ko daf leen ko xaraamal ci loo xam ne ala xaraam ci yeneen riwaaya kon nag ci la ñuy lii nii ah te tamit gisoon nañ masal bi mu naan euh, julli leen ci li nga xam ne mooy ci géttu xar yeeg yooyu dañuy xam ne te xar yi dañuy lekk seen yàpp ak bëy yeek ñooñu kon lu fait que mu ne nañ fa julli loolu lépp day wane ne kon ñoom seeni mbéewal loolu daa nekk loo xam ne lu laab la nekkul loo xam ne lu sobe la la contrairement ak ñi nga xam ne ñooy shafi'iyya yi hanafiyya yi ak shafi'iyya yi rahmatullah alayhi moo tax ñoom dañoo teg tegtaloo ci hadith bii bokk na ci seen dalil yi ne yonent bi sallallahu alayhi wa sallam keroog Makka daf koo dugal waaw ba muy ajak ajak gëléem te loolu lan ñu ne yéen nan ngeen lan ngeen fi teg taloo que ne mbir mi dafa dafa dafa laaj ñu ne leen mais ñu ne mais c'est simple parce que gëléem est-ce que est-ce que buy buy mbéewal day tàggoo ce que géwél euh, gëléem buy buy day tàggoo est-ce buy mbéewal day tàggoo danaan haa maa ngi mbéewal de wala boog day def kii benn signe borom yóbbu ko fu mel ni toilette mu def fa ci toog déedéet mooy le fait que mu dugal ko fa mooy risque wu mu mu mu lan mu tuur fa ndox mu nga fa ah comme xam nañ mu dugal ko fa daw te tawaaf bi tawaaf loolu lépp après jaar Safa maroo yooyu yépp assuré wu ne gëléem gi du ci du ci du ci du ci du ci mbéewal wala lool moom mooy ne loolu daa fekk ne rek ah li nga xam ne mooy mbéewalu géléem gi dafa nekk loo xam ne lu laab la même bu dee ne xana euh, euh, euh, Shafi'i yi Hanafiya yeeg Shafi'i yi dañuy dañuy weddi loolu tegtal boobu tegtaloo boobu comme ñoom imaam an-Nawawi rahmatullah yi ne non de de de d'accord ñu fenn fii benn tegtaloo fi amul lii nii dara la tegtewalu loolu waaw ndax parce que mu dugal ko fi loolu ihtimal la waaw mooy muxtamil la mooy ñu ne dara la ko tegtalewul parce que loolu muxtamil mooy ne yow lii nga wax naan buñ ko fi dugalee man na faa tuur ndox lool lool lu ñu lool supposition la waaw te bu ñu jàppoon na sax kene mbir mi am na dañ mais dañ koy laabalaat rek mu jeex waaw comme ni nga xamante ne rek euh, xale noonu la ñuy permettre ñu koy dugal jàkka te possible na xale bi daal di fay tu euh, mbéewal wala yooyu ah. te teewul lu taxul ñu ne mbir mi mbéewalu xale wala da dafa mujj nekk loo xam ne lu lu laab la. voilà loolu xam nga beneen masala la ba ñuy gis masalaam mbéewal yi gisoon nañ est ce que xale mbéewalam <laughs> waaw <laughs> yurashu min min min xawlil min bawlil ghulam wa yusal min bawlil jaariya dañuy wis li yonent ma lay saar saar waxoon ci xadiis abu samh dañuy wiis ci ndoxu euh, mbéewalu ki nga xam ne mooy euh, alxulaam liir bi bu góor bi bu dee bu nga xam ne euh, bu jigéen la moom dañ koy raxas loolu noonu gisoon nañu loolu tamit ah këne li ginoon a dëgër mooy ne affaire bi sobe la mais dañ koo woyofal voilà sobe la gaa mais nag dañ koo woyofal dañ ko woyofal voilà <laughs> parce que euh, naqaree mooy gi ndax xale yi dañuy nekk tout temps liir yéeg yooyu dañ leen di fab surtout bu dee kii bu góor ah li tax mu ñu ne nañ ko wis mais loolu lépp mooy ne daf ko woyofal dañoo bari luñ koy yëkkatee ak loolu mais loolu gisoon nañ ko mais euh, ñoom dañoo bañ ne lii nii benn la fi tegtal mais tegtal mu ngi ci kay waaw parce que ku mel ni imaam al-Hafiz ibn Hajar moom moom xam nga imaam an-Nawawi moo wax lii lii kanta imaam al-Hafiz ibn Hajar rahmatullah alayhi moom ni mu bañe lii après mu ne parce que affaire bi euh, euh, euh, moo tax ñenn ñiy bañ tawaaf sax am na ñenn ñoo xam ne <laughs> gëléem mu naan mu naan imaam al-Hafiz mu ne mais mais lii nii lii nii nii tekkiwul fenn këne këne këne këne loolu noonu mën naa nekk ah. ndax waruk yonent bi alayhi salaatu salaam xamoon nañ ne euh, man na ne mooy aajoo taxoon ngir nit ñi jànge ci moom manaasi ki mu ne walidaalika addahu ba'du man jamaa xasaa'isahu fiiha moo tax mu ne looloo tax ñenn ñi nga xam ne ñooy dajale mooy ñi bind ci téere xasaa'isun nabi yi nga xam ne da yonent bi sallallahu alayhi wasallam moo ko jagloo moo ko jagoo yi hmm? nga xam ne ay exclusivisme la ay exclusivité la ñoom ñu boole ci ñu boole ci li nga xamante ni nii mooy eh, tawaaf ci kaw gëléem mais loolu moom xam nga ne wax jooju moom dëgërul ñi ko mooy boole ko ci loolu moo dëgërul nekkul jagleen te moom ci boppam nee na sayyidatu eh, Ummu Salama tuufi oh, ah, ne ko wëral ci ginnaaw nit ñi wa anti raakiba tuufi waraa an wa min waraa innaasi wa anti raakiba wëral ci kaw gëléem euh, ci ginnaaw nit ñi fekk nga war lu kon loolu la mi man la nekk xasaayis loolu moom moom dëgërul wax jooju ah mu ne moom imaam alxaafi waxtu waxtumi la wala waxtamala aydan an yakuna raxilatuhu usimat min at-talwis hiina idin karamatan lahu fala yuqaasu ghayruhu alayhi waaw mu ne te tamit am na beneen affaire boo xam ne li tax yonent bi alayhi salaatu salaam moom mu mën a kii ak euh, gëléemam euh, pour ko najaasa fa mooy ne que euh, day wane ne mbéewalu gëléem najaasawul déedéet affaire bi mooy c'est possible tamit que ne moom gëléemu yonent bi sallallahu alayhi wasallam dañ koo dañu koo ñoŋal mooy suñu boroom a ko ñoŋal ci muy takkal di di tuur di mbéewal wala di def leneen ci biir euh, jàkke yi loolu buur yàlla mën naa nekk ne buur yàlla moo ko aaral lool ngir tere ko yonent mi alayhi salaam kon nag kook mënuñ cee xiyaas keneen ba pare mu dàq ne wa abada man istadalla bi ñi ala taharati bawlil ba'ir wa ba'ri mu ne tamit lii mu ne sori na tamit ki nga xam ne moom moo ci tegtaloo ci ne taharatu laabu bawlul ba'iri tu mbéewalu gëléem wa ba'rihi ak li nga xam ne mooy ay neeferam loolu noonu hein loolu noonu mooy eh, loolu dëgërul mooy bañ a dëgër mooy mooy mooy pourquoi pas la ñuy wax pour pourquoi pas pourquoi pas que duñ ko ci teg taloo <laughs> lii ay ihtimalaat nga rek te tamit moo tax imaam ah, al Badruddin ah, al Ayni rahmatullah alayhi mu ne <laughs> mu na fekk muy reprendre waxu imaam alxaafis bi moom nag du ne imaam alxa du ne al wax na la ay contemporain la xamante woon nañ imaam Badruddin moom bu imaam alxaafis sarawee moo ndax ñoo ko doon ñoo doon sarawandoo mais nag imaam alxaafis a njëkk la mais moom day jël parti yi ko koy day jël parti yi imaam alxaafis euh, sara mu xool. léeg-léeg nag boo mu d'accord léeg-léeg mu ne mu bañ a d'accord te bu d'accordul danaan rek qaala ba'duhum foo déggee mu naan qaala ba'duhum moom al imam Badruddin al Ayni ci Umdatul Qaari xamal ne imam al Haafiz Ibn Hajar la ci jublu mu ne moo tax mu ne <laughs> imam euh, al Ayni mu ne kanta wax ji nga xam ne moom la aji wax ji wax mooy imam al Haafiz Ibn xajar lay wax mooy lii nii que Eh, eh, eh, lii amaana dañ ko dafa nekk loo xam ne exclu li kii la nu mu tudd dañoo ñoŋal géléemu yonent bi sallallahu ci muy taqal jàkka jeeg yooyu mu ne loolu nag hein mu ne loolu nag même même hmm? hein <laughs> mu ne fiihi nadar waaw ndax wax ji mu wax li ummi salama xiina qaalat inni ashaki tuufi min wara'i an-nas wa anta rakiba ah loolu day wane ne kon nag affaire baa ko mu wax ko yaay ummu salama léegi nag boo fi nee gëléemam la inna naqatu alayhi salaam kaana mun a wax ak yooyu léegi yow dañu lay laaj yow mi wax loolu ne bon mooy xam naa gëléemu yonent saa salaam dañ koo aaroon ak yooyu mu ne déet xaar leen kaanat mun a wax ah muallama dañ koo xamaloon ba mu xam fi nga xam ne ndaar ke tàggat nañ ko ba mu xam fi muy faire ses besoins ak fi mu ko dul defe dañ naan la imaam Badruddin mu ne waaw bu ñu walaw sallam naa waaw sallam naa hada fii naaqati nabi nañu nañu wàcc d'accord ak aji wax ji wax loolu ci bu dee gëléem yonent saa sallam waaye walaakin maa yuqaalu fi naaqati allati kaanat alayha ummu salama loolu bu dee yonent saa sallam d'accord nañu nañ d'accord ak loolu que ne gëléem yonent saa sallam ñëwal nañ ko ci lool moom du ko def mais gëléem gi yaay ummu salama waroon na est-ce que moom on est assuré moom du ko def. ah ah te mu te ne ko ciig ci nga wër mu ne wala in qiila innaha kaanat naaqatu nabii sallallahu alayhi wa sallam qiila lahu yaxtaaju ila bayaani daalika bi waaw mu ne kanta bu dee ne aji wax jooju dane <laughs> imam alxaafis la wax bu dee ne dane non gëléem googu mu ware mooy gëléemu yoneen saa la ware dañ naan la mu ne bu boobaa dañ lay wax loolu dafa soxla dalil mu ne loolu dañu ciy soxla mooy dañu lay lax ne loolu leeral ko ci dalil parce que ne gëléem gi yaay ummu salama waroon mooy gëléem yonent saa salam loolu moom dafa laaj dalil <laughs> waaw dafa laaj dalil boo indi ku amul dalil nag kon mënoo ñoo wax loolu ah <laughs> voilà te pourtant Hanafiya yeeg Shafi'i yi ñoo bokk ñoo bokk dalil ñoo bokk avis mais fii imaam Badruddin pour walla nag boroom xam-xam amul man fii daa bokk kon li ñu wax noonu la ba bu ma gisee même argument yi suñu camp di wax bu bu xawee sax xaw ñàkk euh, <laughs> yenu lenn ci maanaam ma ma wëyal ko parce que fa laa bokk déedéet waaw mooy affaire bi loolu la loolu la loolu mooy ne parce que imaam al-Hafiz lii mooy seen mazhab moom la ñuy kii rek mooy le fekk que ñoom dañu ne affaire bi bawlul xayawaan yii nii dafa nekk loo xam ne euh, najaasa la mooy dafa dafa sobewu waaw waaye li gën dëgër mooy ne alxayawaanul ma al laxm yi nga xam ne dañ leen di alxayawaanaatul makuul laxmi yooyu noonu yooyu noonu euh, euh, dara newu ci mooy seen seeni seeni baara seeni kii seeni euh, tuur ndox loolu dara mooy du du sobe lenn la nag loo xam ne dañu koy dañu koy seexlu am na ñu koy seexlu mais seexlook sobe bokkut ñen ndaxite ngii dañ koy dañ koy dañ koy see dañ koy seexlu mais bu àndul ak deret kenn mooy du sobe waaw am xaaxtandeku bu àndul ak deret wala waaju naan sàngara léegi laata muy kii mu xaaxtandeku ko loolu moom sobe la waaw parce que lu tuuti najaasa bu duggee ci lu tuuti même bu dee loolu lu tuuti ndox da koy sobeel mais mooy xaaxtandiku normal quoi ay crachat ak i ak i ñendu loolu noonu mooy ne nit ñi dañ koy du sobe mais nit ñi dañu koy seexlu voilà voilà loolu waaw léegi daal moo tax loolu insha li nga xamante ne nii mooy euh, euh, li maalikiyee yi li ñu wax ak xanaabila yi wax nañ dëgg fii dañ fay jànge ne lii yonent ma lay saar saam wëri kamba gi ci kaw géléemam day wane ne loolu dagan na mooy këne euh, euh, mooy bawlu bawlu bu xayawaan almakuuli laxmi dafa nekk loo xam ne muy mbéewalu saw urinu li nga xamante ne mooy euh, animal bépp animal boobu dañuy lekk yàppam comme ñoom xar ñoom bëy xattaa ñoom ganaar ak picc yi ñuy lekk yooyu yépp loolu lépp du sobe contrairement ak xanafiya yi ak kii kii nu tudd <laughs> surtout shafi'iyya yi ñoom surtout shafi'iyya yi <laughs> rahmatullah ak xanaa ak ñoom ak xanafiya yi ñoo ànd ci loolu hmm? <laughs> rahmatullah alayhi loolu li gën dëgër insha allahu taala mooy ne du sobe te looloo tax yonent bi alayhi salaatu wa salaam daal di war ala ba'irihi dugal ko ci biir al masjidul haram di masjidul kaaba al musharrafa zaadaha llaahu tashrifan wa takrima kon nag ci kaw noonu kon walillahi alhamdu wal jeexal nañ masala mi jëmoon ci est-ce que nit mën naa war nekk ci monture di tawaaf